min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabil haadi wal xamsiin wa an abii hurayrata aw abii sa'iidin al-xudrii radiyallaahu anhumaa shakka ar-raawiyyu wa laa yadurru ash-shakku fii ayni as-sahaabiyyi li annahum kulluhum udul annahu qaala lamma kaana gazwatu tabuuka asaaba annaasa majaa'a qaaluu yaa rasuulallaahi law adinta lanaa fanaharnaa nawaadihanaa fa akalnaa waddahannaa faqaala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam if'aluu qaala فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادع الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قال فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال ويجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال fada'a rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bilbarakaati summa qaala xuduu fi awciyatikum qaala fa axaduu fi awciyatihim xattaa maa tarakuu fil askari wicaa'an illaa mala'uuhu qaala fa akaluu xattaa shabicuu wa fadalat fadalan fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anni rasulullah laa yalqa allaha bihimaa abdun ghayra shaakin fa yuhjab anil janna rawaahu muslimun rahimahullahu taala kon al imaamu al haafiz an-Nawawi rahimahullahu taala ñu ñëw ba léegi ci garab gi nekk ci toolu ñun ñu sell ñi radiyallahu anhum wa ardaahum wa anna bihim wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa maskanahum wa ma'waahum suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu muy buntu euh, l'espérance l'espérance voilà espoir <laughs> espérance wala espoir espérance waaw baabul espérance rajaa parce que l'espérance en moo gën espoir espoir moom yu bari sax da décevoir da ngay xaar lu baax pour sa bopp wala pour keneen mais buy dese yow boo ko ñàkkee rek mooy jeex na voilà <laughs> voilà moo tax moom <laughs> boroom alors que l'espérance moom sa dure et ça transcende les temps voilà le temps moom day des waaw nit ki day am yaakaar malgré bu amee échec loolu du dindi espérance bi alors que bu dee espoir. bon man damaa toog di yaa damaa yaakaar ah man de yaa ah, ah ñële di ñëw de am naa yaakaar buñ ñëwee dimbali ma gars buñ ñëwee dimbaliwuñ la mooy affaire ba jeex na yow moom sa affaire kaawu nga alors que bu dee espérance nga am ar rajaa'u loolu moom du deñ moom waaw loolu moom dangay am confiance euh, ndax sa borom ci avenir ci liy ñëw kon nag baabul rajaa'i ci suñu jotaay bii ñu génn gisoon nañu hadith sayna Anas ibn Malik ibn Nadr ibn Damdam xaadimu rasulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam doon xadis quatre cent quinze ñeenti téeméer ak ak fukk ak juróom tey ñu waroon a gis xadis bi ci tegu ni ñu ko annoncé woon waxoon ko tuddoon ko muy xadis quatre ñeenti téeméer ak fukk ak juróom benn mu ne wa an Hurayrata mu ngi jële ci Seydina Abu Hurayra aw wala boog Abi Sa'id al-Khudri wala ci Seydina Abu Sa'id rek kenn ci ñoom ñaar daal ci moom la kan moo ci si mu ne shakka sakka dafa sikki sakka arraawiyu ki nga xam ne moom moo solo xadiis bi moo ci juum moom moo ci sikki sakka kooku nag al amash la imaam al amash comme niñ koy gise moom moo sikki sakka ci affaire bi voilà <laughs> moom moo sikki sakka est-ce que Seydina Abu Hurayra la ñu wax wala Seydina Abu Sa'id radiyallahu anhuma léegi imaamul an-Nawawi mu ne lii arraawi moo juum waaw sakka dafa sikki dafa no ba juum dafa sikki sakka arraawi ki ko solo kon wax nan la mooy imaam al-A'mash rahimahullah wala yadurru te du lor dafa ne wala yadurra wala yadurru wala yadurra shakku te wala yadurru du lor ash-shakku bi nga xam ne mooy sikki sàkk fii ayni sahaabi ci bëtu kan ban sahaaba la loolu amul loolu nga ciy sikki sàkk saa yi nit ki xamul kan la xadiis bi du ma ne la waaw mais kii xam nañ kan la mooy ñaar lañu xam nañ ne Seydina Abu Hurayra la wala Seydina Abu Sa'id ma ne la kaay ma tegal la ci bu gën a bu gën a bu gën a tee sax fay <laughs> mooy même bu doon ne dañ ne an saxaabiyin koo xam ne moom wax dëgg yàlla dañoo tudd sax turam même loolu wér na loolu laa yoddu ah. waaye nag yow moom foog nga ma foogoon ne mu xaddis plein la <laughs> kii la nga wax ma dégg naan majhul ak waaye kii mubham ak yooyu kaay maa fii raawin lam yu sam nga ne ma même buñ tuddul saxaaba bi ne an saxaabiyin xamuñu kan la loolu yoon nañu ne la waaw te mooy li imaamu Nawawi wax ci ñaar ñi ne comme que xam na ñaar ay saxaaba lañ ñoom ñaar Abu Hurayra wala Seydina Abu Sa'id la kenn la ci ñoom taalibe saxaaba bi fekk tàllale bi moom wér na ba ci ñoom te ko jële ci ñoom bi fekk sax kanaan kan la est kii la wala kee loolu du ci dara lu tax li annahum kullahum udul ndax yi ñoom ñëpp wóor borom bee leen ne radiyallahu anhum te borom bi nee na inna allaha la yarda anil qawmil fasiqin waaw borom bi ci alquran nee na radiyallahu anhum borom bi daal dina leen gërëm kontaan na ci ñoom te borom bi wax na ci feneen mais inna allah dëgg-dëgg borom bi di yàlla laa yardaa du gërëm qawmal fasiqin nit ñi nga xam dañoo génn topp kon ñooñ borom booy leen setal moo leen ne ñii wóor nañu waaw. kon nag ku mu ci man di doon mu jëli ci yonent way doy na même bu ñu xamul mu tudd baax na parce que wóor nañu ñoom ñëpp borom bee leen moo tax kooku an wa an sahabiyin wa an rajulin sahiba an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala nahaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an yamtashita ahaduna kulla yawm hadis boobu nekk ci sahih ci bulughul maram ah, bon côté boobu nag imaamul hafiz indiwu ko waaw mais hadis bi noonu la commencé boo demee ci ñoom Imaam An-Nasaa'i yow solo nañu ko rahmatullahi alayhi mooy ñu naan eh, eh, eh, wa an rajulin mooy Humayd ibn Abdurrahman al-Himyari wuru Abdurrahman ibn Awf mu ne ah, wa an rajulin jëlee nañ ci benn góor boo xam ne sahiba an-nabiyya dafa ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais xamuñ kan la borom xam-xam yi ñaa Abdullah ibn Mughaffal la ñii naan ñeneen a ñeneen mais de toute façon xamuñu ko waaw <laughs> amuñu ci lu leer. mais loolu du ci dara wér na parce que ñoom ñépp wër ñu wër moom ñu ne la kenn la ci ñoom même boo xamul kan la c'est bon alors que bu dee ku rut ñoom moom moom de toute façon xadis boo xam nañ naan diwa ko wax diw moom kenn xamul kan la kooku wër wër ah comprendre nga voilà loolu spécificité i spécificité jagle bulu boroom di jagleel saxaaba yi radiyallahu anhu moo tax xadis ñu ci sonn yëpp wér naam wérul mooy avant ñuy agsi ci saxaaba bi waaw bu ñu xasee ak ci yëpp saxaaba mu ne yeneen tubaab saa saam nee na jeex na voilà te bu boobaa nag que saxaaba boobu Seyina Anas la tudd Seyina Abu Hurayra Seyina Ali la tudd Seyina Abu Bakr la tudd Seyina Omar la tudd Seyina ah, Abu Qabshat al-Anmari la tudd Sayyidatu Fatima bint Qays la tudd loolu lépp du dara c'est la même <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonu kon moo tax mu ne fii. al raawi bi ki solo hadis bi di al imaam al ahmad al a'mash dafa sikki sàkk dane hadis bi kat ci seyna abu hurayra la jóge aw abi sa'id wala seyna abu sa'id al xudri radiyallahu anhu mu ne loolu kon raawi moo ci ki mu ne wala moo sikki sàkk waaye loolu du lorewul euh, fi ayni ci bëtu saxaaba bi mooy ci dëgg dëgg ban saxaaba la dëgg dëgg li annahum ndax ñoom kullahum ñoom ñëpp udul dañoo war annahu qaala mu ne nee na si man di doon ñoom ñaar nee na lamma kaana yawmu eh, ghazwati Tabuk lamma kaana ghazwatu Tabuk riwaay bu ñor bu këyit bi la ne lamma kaana yawmu ghazwati Tabuk ci riwaay imam Muslim lamma kaana ghazwatu Tabuk hmm? mu ne lamma kaana bi nga xam ne ci la nekk yow mu bésu du bés nii comme ni naan dañuy commencer vingt quatre su suba jëm ngoon non muy mooy xew-xew ay ayyaamul arab mooy xew-xew yi doon xew ci seen xare yeeg yooyu mais tekkiwul benn bés la ma wa yawma nii bul jàpp ne benn bés la non borom bi jubluwu ci lool kon mooy xare ba rek jamono jam xew woon mu ne la kaana bam nekkee yawma yawmu bésu ghazwati Tabuk xare Tabuk amoon ci neuvième année bi mooy xare bi yonent mi alayhi salaatu salaam mujj xare waaw mais xare ba dafa avorté mais dañ koy tudde xare ndax innamal a'maalu binniyaat yonent mi alayhi salaatu salaam waroon cee dajeek Qaysar euh, euh, euh, l'empire l'empereur des byzantins des romains des romains byzantins mais ñëwul muy Hiraql Hiraql mooy Qaysar voilà Hiraql mooy tur bi Qaysar mooy titre bi léegi mu ne yaa rasuulallah léegi ba xare boobu amee mu ne asaaba naasu naasa ci juróom-ñeenteelu at mi ginnaaw gàddaayam bi mu ne asaaba naasa bañ àggee foofule nit ñi nag ñooy di xaar sawaay ñëw mais xam nga ne Qaysar fay yow dégluwoo siira bi mais Qaysar bon tudd nañ ko fii tamit tudd nañ fii ay mbiram bañ tàmbalee Riyad bi ba léegi daa daw deuxième ci gàttal waaw xam nga luy daw deuxième mooy dafa daw ñëwul <laughs> mooy dafa fausse rendez-vous ñëwul ñëwul ci xare bi <laughs> yónnee fa ndaw ah axaa tënoox <laughs> mbokkum tënoox voilà kon léegi nag bañ fenee de xaar foofu ay coono pare waajal gi ngir dem Tabuk coono la woon tegu ci yoon wi di dem ba àgg coono la woon ba ñu fa àggee toog di xaar coono la woon ñu gardaa joo lépp léegi nag bañ fa newee nag bañ ak euh, boobee asaaba dafa laal annaasa nit ñi majaa ak maral waaw ak maral seen lu tax parce que seen yóbbal jeex na li ci des lu néew la waaw nit ñi xiif ak xiif dal leen waaw jamono jamonoy majaa ji kay xiif waaye daanaka doo boo doo lekk comme il faut da ngay ñamal ñamal tuuti rek ngir mën a téye sa digg waaw léegi nag bi leen lool dalee ñu nekk ci coono ay xat-xat yu metti xaalu ñu ne ñoom saxaaba yi radiyallahu anhu ya rasulallah yene woon ak moom la mais ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam law azinta na xar na mais boo ñu joxoon digal de ñu daal di loj nawaadi xanaa suñu gëléem yi nga xam ne moom lañ fi indi nawaadi en général mooy gëléem gi nga xam ne dañ koy eh, jëfandikoo ngir di uti ndox waaye ñoom comme que loolu ñu bu ñu doon dem xare moom lañ doon yóbbu mu ne boo ñu mayoon nag suñu lenn ci suñu gawar yi nga xam ne suñu yi ñu indi ngir xaree ci nga may ñu rek comme que xiif oh, xiif gi tar na de fa xar naa ñu ci giléem dañ koy locc du ñu ko rende waaw ñu locc moo tax yawmu nahri bésu loj bi ayyaamu mu fële ca mina yawmu mina fa na xar naa ñu daal di roj na waa xanaa ñu locc suñu giléem yi am yuñ ci loj fa akal naa ñu lekk ci yàpp wat dëxan naa ci gerees gi ñu daal di ciy diw diw ci ñu war diw moo xam suñu yaram yeeg suñu yi nga xam ne day soxla ñu diw ko fa qaala mu ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi ne ifalu ah ñu laaj ko ndax doo ñu ci ah boo ñu ci joxoon digal mu ne waa def leen bi mu ko waxee nag qaala nee na nag kenn Seydina Abu Hurayra wala Seydina Abu Sa'id mu ne fa jaa Umar radiyallahu anhu Seydina Umar nag bi yonent may saa saam joxee digal lool mu yëg ko rek agsi moo xam amaan daa nekkul woon ci mbota jataay ba eh, wala dafa sori après bi yonent alayhi salaam ne waaw mu jóge ne ñëw fa qaala mu ne ya rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam in fa'alta qalla dahr ah lii nga joxe digal de boo bu ñu wëyalee digal li moo ñu rend ci gëléem yi ah qalla dina néew al dahr li ñuy yenu li ñuy li ñuy war de mooy li ñuy war dañoo ñëw ngir xare imagine ima yenentu way sa sam nga may nga may ñu ñu loj ci gëléem yi nga xam ne ñooñu fi indi si nañ mais moom lañ war a xareeta xare bi tàmbalee tàmbaleegul te bu ñuy ñibbi nag moom lañu war a war ah buñ ci lojee yenentu way sa sam boo defee lii war waayi dinañ wàññeeku de walakin waaye man daal li ma gis comme xalaat man ibn al-Khattab ud'uhum woowaat leen ñoom ñii nga jox ndigal ci loolee bi fadli azwadihim képp ku nekk ci garnison bi képp ku nekk ci l'armée bi fii nekk ci mbooloo mi woole laaj leen laaj leen laaj leen voilà ud'uhum bi li mooy laaj leen li des azwaadihim seen yóbbal yiñ fi indi woon ndax kuy dem di nga ut provision wa tazawwadu ah dee leen yóbbal dee leen ut provision waaw bu leen sànni seen bopp noonu rek naan maa ngi wàkkeerul déedéet wàkkeerlu bi mooy ut provision tey wàkkeerlu ci sa borom mu ne woo leen kon bi fadli azwaadihim ñu indi nee leen nañ indi li des su nekk li nga fi indi woon nga daal di koy indi summa ginnaaw gi yonent bi saa saa man Omar li ma gis boo leen ko laajee bañ def lool ku nekk ni li nga yor summa du'u Allah lahum alayha bil baraka nga ñaanal leen nga ñaan yàlla ca la ñu dajale barke nga ñaan borom bi barkeel ko yokku ci yiw tasaxal ko la'alla Allah amaana de borom bi tabaaraka wa ta'ala di Allah ay yaj'ala mu def fii zaalika mooy ci loolee buñ ko defee mooy barke gi ñu ciy ñaan fa qaala rasulullah Allah. mu ne sallallahu alayhi ne naam waaw léegi kon Omar li nga wax laay def xaala léegi yonent may saa saam neen kon bu leen ko def bu leen ren bu leen loj dara fadaa mu daal di laaj bi ni ta'in ci ay mooy ay mbalaan yu ñuy lal yoo xam ne ci der la comme way nga tabas bi ji boo tabas gi non franchement maa defoo fi loolu <laughs> ñoo joor laa lay wax <laughs> bu ngeen tabas gi woon waaw gis nga ni ngeen doon def der bi yow yaa doon lijjanti der wala bopp bi lañ la doon bàyyi yéen goos yi <laughs> ana souvenir bu ñaaw ngeen di am ci fees bopp jàpp ne fees bopp ak a metti te bokk na ci gën a yomb fees <laughs> waaw <laughs> mais comme que paaka yi ngay jox du ñaw jox la jaasi joo xam ne daanaka dara du ci baax nga ciy kën nga ciy nga ciy nga ci nga nga nekk ci bi jéem ngeen nekk ci ba sonn bu ngeen mayul dagg ci def lu nekk waa tax bopp moom souvenir yu garaaw la yor ah waaye j'espère que dund nga loolu man dund naa ko léegi nga defar der bi mu weer ko te wulli ko ayyuma ihabin dubir bii ma bokk bii moom eh, taxul ñuy wax parce que deru lu ñu rendi la ci am xar wala loolu der yooyu ñuy defar ba mu wow defar ko léegi léegi ñu ciy jullee léegi nag nit ñi bi ñëwee ay der yoo xam dañ koo yoroon moom lañ jël daal di eh, lal Hmm? léegi nag bi nga xamante ni nii ci lañ ko lal bi nitaa loolu mooy nitaa ah fa basatahu waaw nitaa dañ naan nitaa dañuy wax nitaa waaye dañuy wax nataa nataa di wax na nataa di wax nataa di wax li nga xam ne mooy nitaa nitaa ah fay ñeent yooyu moo ci am comme l'imam an-Nawawi wax ci sharh al-Minhaj sharh Sahih Muslim ibn al-Hajjaj mu ne am na kasru nuuni ma fath at-ta waaw mu ne arba'u lughatin mashhura mu ne bi ci gën a siiw ashharuha kasru nuuni ma fath at-ta mooy ni ta voilà nuun bi ni ta bi nga maas ko ci kaw fatha ta ta ni ta wa thaniya mu ne deuxième langage bi ci am kàllaama arab yi ñu koy waxe bi fathihima mooy nga ne nata mu ne wa saalifatu ñetteel bi mooy bi fathi nuuni ma iskaani ta nga ne nata mu ne war rabi'a ñeenteel bi bi kasri nuuni ma iskaani ta nga ne nita boo ci wax rek baax na kon yonent bi alay saa daal di laajte ñu daal di indi kon nita waaw nita ji min dalika ñu daal di koy lal nit ñi nag di ñëw biñ ko lalee tapi eh, loolooy ci der bi waaw ah, man na nekk bu rëy man na nekk deru jëléem waaw ah, yow bul jàpp ne bu xar kese am voilà bi mu laajee bi nitain fa daa bi nitain fa basatahu mu laal ko ci suuf sallallahu alayhi wa sallam thumma daa bi fadli azwadihim ku nekk mën na la demal ci sa tànt wala fa nga nekk fa nga campé la nga indi la nga yor ci li nga xamante ne mooy lu ñuy dunde loo indi sa provision sa yóbbal nga indi lu fa def rek indil qaala fa ja'ala ar-rajulu kenn ki da ngay gis kenn ci sahaaba ñëw ñëpp la woon mais dalay lay décriral seen bi mel ni da nga koy dund nañuy fexe mel ni dañuy dund mbir yi bon fa ja'ala ar-rajulu bi gis kenn ci ñoom ubbi bi kaffi zura kenn day ñëw indi loo xam ne tenqam lay def mu fees ci loo xam ne zura pepp loolu moom la indi qaala wa yaji'u al-aaxaru keneen indi bi fi tamri tamr koo xam ne moom tenqam lim ci def mooy tàndarma qaala wa yaji'ul aaxar nga gis keneen moom ñëw bi kisra kisra mooy dogu mburu voilà kisra mooy li nga xamante ne mooy euh, euh, dogu mburu quoi <laughs> du libre du kilo de <laughs> waaw wala baguette yaa fay yow léegi moom na ngaa tubaabi moom ah ngay wax léegi ah waaw <laughs> baguette de ab kisra ab euh, xa ŋàllu mburu lay indi léegi mu ne xattaa noonu lañ def ku nekk dem di indi la nga yor mooy ko amul amoo ñu yorul duñ jóg dañuy toog ndax amuñu hatta ijtama'a ala nita'i min dhalika shay'un yasir ba di nga xam ne ci la ñuy dajale lii lépp liñ fi tudd yu mel nii loo xam ne lu néew la bariwul ah vraiment après bi ñépp indi hmm. lu néew a néew a néew a néew la vraiment c'est une maigre quantité quoi de nourriture <laughs> lañ dajale <laughs> shay'un yasir qaala nee na nag bi nga xamante ne noonu la demee fa daa rasulallah rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi daal di ñaan alayha ci li ñu daj alayhi ci liñ dajale noonu ci der bi bil baraka mu ñaan borom bi barkeel ko yokk yiw bi te saxal ko summa qaala mu ne ginnaaw gu mu ne leen xudu fi awiyatikum <coughs> jël leen ngeen def ci seen waxande yi ci seen ndab yi seen ndab yi ku ñëw rek tibbal sëqal indil sa ndab nga sëq yow bu fi nekk di compter kat oui mais lu teew lii non non yow sëggal rek sëq ñoom itam ñu di sëq di def ci seen ndab yi qaala fa axadu ñu jël fii awiyatihim ci seen ndab ya hatta ba ni nga xam ne maa taraku bàyyiwuñ fil askari ci armée bi ña fa ñëw di ngir xare wi'a an benn ndabu kenn illaa mala'uhu lu dul feesal nañ ko ci ñi dañu bari woon parce que xare boobu mooy xare bi gën a rëy bu yeneen tubaab yi saa saa mobilisé waaw xare tabu. moom moom li ta mais li ñuy bari bari bon par ak armée romaine yi moom <laughs> ñëwuñu sax waaye ñoom dañ doon bari <laughs> aw askan la ñu woon amul benn ndab ci waa armée bi lu dul feesal nañ ko xaala mu ne fa ñu lekk hatta shabi'u ba ni ñuy suure wa fadilat dañuy wax fadilat di wax fadalat voilà moo la al imam an-Nawawi mu ne yuqaalu eh, dañuy wax bi kasri ad-daad wa fadila wa fadala boo ci wax baax na fadila ak fadala lughataani mashhuratan mu ne ñaari làkk la yoo xam ne yu siiw la kàllaama arab yi yëpp nangu nañ mu ne kon xatta fadalat wala fadilat boo ci wax baax na wa fadilat fadla mu des am lu des malgré yi ñuy bari bari ay milliers lañu woon ñoom ñépp jël ku nekk duy la nga yor mu des waaw malgré ça des na fa qaala rasulullah yeneen saa saa wax fa boobaa ne ashhadu maa ngi seede ne an laa ilaha illa ka amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg kulul allah wa anni taman de rasulullah ndawal yàlla la sallallahu wa sallam mu nag gis kàddu yi nii laa yalqa allaha du dajeek yàlla bihimaa ci ñaari kàddu yi abdun benn jaam du faatu bis ba mu faatu di dem di dajeek boroomam gayra shakkin te xaalam ba muy génn àddina nekkul kuy sikki sàkka ci kàddu yi ke amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dut yàlla te man nii ndawal yàlla laa sallallahu alayhi wa sallam lu dul ne kookee bu faatoo du ñëw yawmal qiyaam fa yuhjaba anil janna ñu koy ñu koy yiir di ko xañ di dox digganteem ak àjjana loolu du am Allah mu ne bi rawaahu muslim al imaamu muslim rahimahullahu taala voilà kon nag Eh, laaj bi fay mooy li ñuy jëkk jànge mooy taxrij eh, est-ce que imam muslim kese moo ko solo naan la moom ak sëriñam ñoo ci wéet al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi moom itam andi na ko kon mu ngi noonee moom nag bi mu ko ëndee eh, ci musnadu saydna abu hurayra al imaamu muslim wa abul husayn rahimahullahu taala mooy ci kitaabul imaan ah, baabun man maata ala tawxiidi daxala aljanna mu ne haddasanaa Sahlu bnu Usmaan wa Abu Kurayb Muhammad bnu al-Alaa mu ne sama ñaari sëriñ man imaamu Muslim rahimahumullah rahimahullah ñoo ma sooy ñoo ma nettali mu ne ñoo ñu nettali haddasanaa nettali Sahlu bnu Usmaan di Sahlu bnu Usmaan ibnu Faaris al-Kindiyu Abu Mas'uud al-Askariyu ar-Raaziyu rahimahullahu ta'aalaa wa Abu Kurayb Muhammad bnu al-Alaa di Muhammad ibn al-Ala ibn Kurayb al-Hamadani Abu Kurayb al-Kufi kenn ci sëriñu wa kutubu sitta jami'an ñoom ñépp an Abi Muawiya ñoo ko jëlee ci Abu Muawiya di Muhammad ibn Khazim at-Tamimi as-Sa'di mawlahum al-Kufi rahimahullahu ta'ala qala Abu Kurayb mu ne sama sëriñ bi mu mujjee tudd man imam Muslim ñaari sëriñu la Sahl ibn Uthman ak Abu Kurayb mu ne qala Abu Kurayb ki mu mujjee tudd noonu nag di Muhammad ibn al-Ala Abu Kurayb al-Hamadani al-Kufi moom lii la wax dana haddathana dana nettali nañu Abu Muawiyata Abu Muawiya an al-A'mash mu jële ci al-A'mash Abu Muawiya gis nañ ko sax al-A'mash mooy Sulayman ibn Mihran al-Asadi al-Kahili mawlahum ah, al-Kufi rahimahullahu ta'ala an Abi Salih moo ko jële ci Abu Salih bi Zakwan Abu Salih as-Samman az-Zayyat rahimahullahu taala borom import export ci wàllu diw yeeg façon yu mel noonu bëri ah diggante Medina ak fële ca Kufa ki dëkk yooyu de an Abi mu jëlee Abu Hurayra as-sahaabiyyu al-mashhuur ad-dawsiyyu rahimahu radiyallahu anhu aw wala wala rek muy Abu Sa'iid voilà <laughs> fii la affaire bi nekk nag mooy ra la sikki bi nekk waaw mooy li ki ko def nag mooy al amash la waaw al amash moom moo ci sikki waaw moom moo sikki sàkk comme li nga xam ne noonu la ko ñoom al imam euh, kii euh, ibnu salah euh, rahimahullahu taala daal di leerale imaamu Nawawi taxaw na ci ci kii boobu daal di ci leeral voilà ci bunt bi ñu nekk indi na ko leeral na affaire boobu liñ la ci wax sànq moo nekk moo tax dane ñaari kii ni abu kii nu al imam ad-Daraqutni rahimahullahu taala bokk na ci nga xam ne da ko doon jame imam Muslim ci Sahih bi ne lii nii hadis bi am na problème waaw ndax dañ cee wuute fiihi anil A'mash waaw dañ cee wute A'mash voilà hein mu ne wa te bokk na ci yooyu wa kaana al A'mash yasukku fii al A'mash da ci loon sikki sàkka <laughs> waaye ah, mu ne eh, imaam an-Nawawi mu ne waaye sëriñ ba di Abu Amr ibn Salah borom gi def ci wàllu mustalahul hadith sëriñ bu mag boobu rahimahullah nee na eh, eh, kii nii hmm? yii nii euh, imaam ad-Daaraqutni di jam amul dara loo xam ne wàññiwul dara voilà ki nga xamante ne nii mooy Abu Mas'ud Ibrahim ibn Muhammad al-Dimashqi daal di tontu imaam ad-Daaraqutni rahimahullah ne yooyu de toute façon imaam ad-Daaraqutni loolu amu ci amu ci amu ci euh, mooy amu ci euh, yoon mooy loolu noonu jamam jooju wàññiwul dara lu tax parce que ki muy wax al asja'i thiqa ci kenn ci riwaay kim naan kooku moom des na naat kii kooku ku wóor la mujawwad ku ñu baaxal la waaw léegi kanta amash bi boobu sëy na al amash daal na koy solo jokkale na ko jokkale na ko ci riwaayu yazid ibn abi ubayd ak iyas ibn salama ibn al akwa an salama kon nag mu ngi noonu la wa amma shakkul amash fa huwa ghayru qadih fi matn al hadith waaw ndax kanta shakk wi al amash di di sikki sàkk loolu jamul xadiis bi fa inna fa innahu shakkun fi ayni saxaabi ar-raawi lahu wa daalika ghayru qaadih li anna saxaabata radiyallahu anhum kulluhum udul man haaza aaxiru kalaami Cheikh Abi Umar bi muy toxal ci kële won mu ngi noonu ah, voilà euh, mooy li ñu waxoon sànq rek te Imaam An-Nawawi wax ko fii ci Riyaad bi ne. Eh, eh, rahimahullah mais sikki sàkk ci saaba bi loolu eh, yàqut dara voilà kon nag affaire baa ngi noo ne yaa vay comme ni nga xam ne kon ni nga ko gisee kon euh, ci lu ñu ne woon waaw waaw <laughs> taxrij <laughs> an Abi Hurayra Abu Salih mu ne an abi hurayra aw an abi sa'id shakka al a'mash annahu qaala après mu lim hadis bi ko wax hadis bi parce que dafa gudd jarul ñu ci jaaral léegi hadis bi premier jàngat boo xam ne moo am lëkkaaleeg suñu suñu mbir yi suñu bunt bi ñu ko imaam tudde buntu bu l'espérance buntu bu yaakaar laata ñuy jàll ci yeneen jàngat yi ci mën a am mooy ne hadis bii dañ ciy jànge lan lëkkaale bi am ak euh, mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax loolu mooy saahid bi lool imaam an indi ko tudd ghazwatu Tabuk taxu koo jóg nettali ne waaye am na xare bu naan Tabuk boo xam ne lii fa xewoon non loolu taxu koo jóg xam nga lu ko ci tax a jóg li ko a jóg mooy li yonent bi alayhi salaam wax waaw ne bi mu a ashhadu an laa ilaha illa allah wa anni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la yalqa allah bihima abdun ghayra shakin fa yuhjab an il ko ci sox a jóg waaw mu ne bi mu defee loolu ba nit ñi jël ba doyal affaire yi def yeneen tubaab yi saa am ne maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ku dul yàlla mooy awwalul muslimin waaw mooy awwalul abidin kalimatu laa ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo ko njëkk ñëpp ndax yow miy woote bu dee gëmoo sa woote su ko ne yow li ngay woote lool la lool nan la la ne <laughs> mu ne ashhadu ah, maa ngi seede ne an laa ilaha amul benn buur buñ ja jar jaamu bu boo xam ne jaamu ko mooy indi ay njariñ ñàkk ko jaamu di ay lor illallah ku dul yàlla wa anni man rasulullah li mu teg lii nag mooy laa yalqaa du daje allah ak borom bi bihimaa ci ñaari kàddu yii abdul benn jaam gayra shakkin te ba muy faatu keroog sikki sàkkawul noonu faatoo ci wax kàddu yii lu dul ne kooku fa yuhjab anil janna ñu koy dox digganteem ak àjjana doo loolu du am kooku ak seem ak àjjana dara dox digganteem ak moom waaw lii kon mooy <laughs> ay ahlul iman bu tax kon amuñu duñu am yaakaar ci suñu boroom ñu am waaw ak lu mën a xew ala ma kaana min amal ak lu man di nekk ci kaw jëf yow na fekk lii si ci ah, xam ne daf ñoo xam ne al kabaa'ir dañuy def ay bàkkaar ak i bàkkaar yu mag mais fas lii loolu nag dina leen jariñ voilà mooy kooku kenn du dox digganteem ak àjjana loolu nag wax jooju day dellu ci fi waxoon moo tax hadith yëpp boo ci xasee wax benn daanaka day niroog yëpp mooy façon yi ñu waxoon ne léegi euh, bu dee ne koo xamante ne nii façon na lii dundoon ci noonu ba génn àddina insha allah àjjana la jëm ki nga xam ne nag da ci doon boole nag fas na ko mais di def ay bàkkaar yu mag. Hmm? rey na nit wala rey na ay nit ah def na nangam ak nangam mais jullit la gëm na yàlla quand même du tawu ci de gëm na yonent bi alayhi salaatu kooku moom ci ronu namm namm yàlla lay nekk ëllëg bu ko soobee mu jéggal bu ko soobee mu daal di koy mbugal bu demee bu koy mbugal tamit safara sa nga xam ne mooy bu jullit ñi day jeex te mën na koo génne laata muy jeex mën na baay ba ba muy jeex mu door koo génne foo jaar dina dem àjjana ci kaw noonu mooy ku mel noonu kenn du dox diggante mag àjjana waaw mooy de toute façon àjjana ji dina fa dem nu mu man di dem même bu dee day jaar par la case na enfer enfer wal iyaazu billah hein case enfer mais de toute façon kërug bu fa jaaree muy sawara dina fa génn bés waaw mais foofu du këru saxal du waaw foofu passage la rek waaw foo xam ne dañ faa dem am yoo xam ne borom bi ci maadoom ci maaduteem ci la bàyyi ba loolu dal ko ci loo xam ne sagesse yoo xam ne xekkam yoo xam ne ñun ump nañu mais moom ump ko mu def ne kii foog mu jaar nee te loolu la dogal ci moom safara mu jaar fa mais kenn du dox digganteem ak àjjana voilà bu dee nag koo xamante ne moom gëmoon na yii nii doon ci jéem insha allahu taala doon moytu bàkkaar yu mag yi même bu dee ne léeg-léeg mu dal ko mais dina tuub dellu hein ndax borom bàkkaar bu mag bi sax bu tuubee ko taxul ñuy wax voilà mais ki nga xam ne dafa faatoo noonu te tuubu ci du tout waaw bàkkaaru rayu nitam yi tuubu ci dara borom bi bu ko neexee mu jéggal ko bu ko neexee mu daal di koy eh, teg ay daan waaw mu ngi noonu léegi eh, mu ngi noonu kon nag kenn du dox digganteem ak àjjana mooy nu mu man di dem même buy jaar fële dina fa mujj nekk kon loolu mooy li xam ne moo tax imaam daal di indi fii mooy shahid bi te mooy lëkkaale bi mu am euh, hadis bi ak suñu buntu bi léegi nag mu des leneen lu ñu mën a jànge fii mooy euh, al imaam an-Nawawi kii bokk euh, rahimahullah dafa indi hadis bi dans son intégralité xam nga manoon na indi lii rek wax jii rek ne jëlee nañ ci Seydina Abu Hurayra wa Seydina Abu Sa'id anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala ashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah la yalqa allah bihima abdun ghayra shakin fa yahjaba anil janna manoon nañu indi loolu waaye da ko indi ngir tamit am solo nit nga xam xadis euh, sababu wurudil xadis ana lan moo waral xadis bu dee ci euh, alquran dañ naan sababu nuzul li tax aaya bi wàcc bu dee nag ci xadis sababu wurud li taxoon yeneen tubaab yi saa saam daal di woon. Euh, wax li nga xamante ne nii mooy hadis bi lan moo ko waral ak ci yan circonstance la xew woon loolu yépp dafa nekk loo xamante ne nii euh, dañ ko ci euh, jànge mooy amuk solom waaw nga xame ci loolu xam ne ah ci fii kat contexte bii la xew woon waaw nga gis ñu xamaale ci jamono yi nga xam ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñu doon dunde waaw gis nga ni mettee woon di dem xare génn Medina waxoon nañ la ko gisoon nañ ko fi gisati ko fi préparation bu metti waaw waaw ku nekk di jéem lu ne waaye affaire yi metti ba Seydina Usmaan def lu rëyam la nga xamante ne ni moom borom bi du deñ di ko ci fay alayhi ridwaanur rahmaan ak yooyu ak ñeneen ñi nga xam ne góor góor lu ñun eh, ñoom Abu Aqil ñoom ñi nga xamante ne Abu Xaysama saaxibu saa ak Abu Aqil ba naafiq yi daal di leen dal dugg leen nañ leen dugg inna allaha an saai an saai hada la ghani dëgg dëgg yàlla moom gis nga abu abu aqil mii dafa fumiste wayow ah dañ indi muy indi saa am bii mudd ay ay ay ay ñeenti mudd kii kii kii borom bi daa doye dara lii ñi nga xam ne xaw nañoo am sax ñoom seyna abdurrahman ibn awf radiyallahu anhu di indi dara di indi lu bari xaaj alalam indi xaaj bi de xaaj bi këram ay na waaye innama gaa yi naafiq yi dugg ko mais sawaay mi deful lii illaa riyaa quoi dafa bëgg rek ñun di ngistal rek bëgg rek boo liggéey ñu ne sawaay defoon na lu bari quoi ñoom defuñu dara alladina yalmizuna al mutawwi'in waaw fi sadaqat walladina la yajiduna illaa juhdahum borom bi loolu la na te suuratu Tabuk gaa yi nga xam ne dañuy nekk di dal ci seen làmmiñ yu ñaaw yi waaw di ŋàññ di tuutal di sewal di xeebal ñi nga xam ne ñooy góorgóorlu di yulli seen dayoog coono